أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw tey suñu fanweeri bind ak benn ci firib téere Laxdari tey ñu ngi dugg tey ci bunt bu am solo boo xamante ni jaadu na ci bépp mbokku jullit mu xam ko ndax bunt bii nii am bi mu am solo moom moo tax ñun fii nii incha allah dinañ fi taxaw tuuti pour leeral fi yu am solo yow mi may déglu benn yow góor nga wala jigéen nga bum si ñaar yooyu moom boo ci nekk am nga yow bu fekkee góor nga am nga mag mag bu jigéen wala rakk bu jigéen walla nga am doom bu jigéen wala nga am soxna su fekkee jigéen ga yow sa jëm bopp soxla nga bunt bii nii wala nga am rakk rakk bu jigéen walla mag bu jigéen wala ay doom yu jigéen kon kon képp ku nekk tey moo xam góor nga wala jigéen dañ ko soxlawoo pour nga mën a xam pour nga mën a xam te xamal ñi la jigéen ndax bunt bi am na solo lool lool lool lool lool lool bunt bi nag bokk na ci ci ci am solo bi mu am solo moom moo tax ñu ñu leen benn xista ba pare soog a ñëwaat ci am solo yi ndax am na benn boroom xam-xam boo xamante ni dafa dem seeti woon moroom boroom xam-xamam bi mu ñëwee daat koy daat koy fekk si daal di ñëw kooku daat koy daat koy dalal te dagal ko dalal ko bu ñu ko joxee pele mu ko waa yow doom yi jigéen nga am ko daan ne ko ah man kat am naa ñeenti doom yu jigéen ñu ko waxee loolu rek ki ki dalal ki dalal gan bi daal di kontaan ci loolu waaye tamit mu daal ñee ci ci lim amee ci doom yooyu noonu daal koy ñee ci rafetal bi ñu rafetal ci doom yi ànd ak mu daal di noppi tuuti dëgg-dëgg daal ko gis mu daal bi mu noppee ba ci kanam rek mu daal di daal di wax qaala allahu taala يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مدان أ يالا بكار كات واخنا وات وات لين سين بوب ak seeni njaboot safara wattul leen seen bopp ak seeni ñoñ safara mooy ngeen aar seen bopp ak seeni ñoñ ngeen aar leen ci safara mu daa ñu sansa nee noon kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi saa sallam ne yooyu ñëpp dañ ay sàmm ngeen te bépp sàmm bu nekk képp ku nekk dinañ ko laaj lam doon sàmm bi mu waxee la pare mu daal jëluwaat ci mbooloo bi mbooloo bi toogoon ci foofu mu daal leen ah yéen ñi amul si kenn koo xamante ni loolu ni am na doom bu jigéen wala soxna wala mu am mindaan bu jigéen kenn ku nekk si yéen am na loolu mu daal leen yéen jigéen soo amee mbërëg ñaata ñaata lay toog te du julli mbooloo yëpp daal di noppi kenn wuyuwul kenn kenn wuyuwul mu tourné waat kalamam daal di xoolaat gan bi ñëwoon te am ñeenti doon mu tourné ko xool daal ni ko ah, sa musiba bi la dal rëy na musiba bi la dal rëy na yow kat naka naka ngay amee ay doom yu jigéen te doo xam ñoom naka la ñuy jullee te doo xam te xamuñu tamit naka la ñuy laabee lii kat doy kon loolu moo tax bépp waajur wala bépp nit ku nekk rek ku nekk am nga ay doom am nga ay rakk am nga ay jabar ku nekk war ngaa fexe ba ñoo ñëpp ñu xam bunt bii nii li mu amee solo ñu fexe xam àttee buntu mbërëg yëpp bokk na ci bunt bi am solo buntu bii nii julli julli julli bi ngay def chaque jour julli bi tamit dafa aj ci bunt bi ndax buntu bi ci nga xamee yow ko jigéen ki ba xam war ngaa julli wala waroo julli ci nga xamee buntu bi soo ko xamul di nga am di nga am jour yoo xamante ni da ngaa war a julli te julli woo da nga am jour yoo xamante ni waroo julli nga dem julli te yooyu yëpp bu nekk islam daf ko jaarale yoon buntu bi tamit wàllu koor am na ci solo ndax mooy tax nga xam. nga xam bis bi war nga koo war wala waroo koor waroo koo war nga xam bis yi nga war a fay bunt bi yemul ci koor aj sax bunt bi laal na ko pour sa aj mën a baax ndax ci wàllu tawaafa wàll wër kaaba gi bunt bi laal na ci bunt yemul foofu est-ce que xam nga ni sëy fase fase bunt bi laal na ko pour nga mën a fase si soxna daa war a fekk mu laal ba lépp tamit bunt bi moo lay dimbali nga mën a xam loolu moo tax kon bunt bii nii xam ko am na solo lool lool loolu moo tax ñun tamit ñëw ñu rek daal di firi daal di taxaw moo tax déglu ñu baax a baax incha allah dinañ def lu mu mën ba bunt bi diñ ci déglu diñ ci comprendre dégg ci lu bëree bari incha allahu rabbi neex yàlla ñëw borom téere bi mu ngi ñëw tey faslun fil xayd bunt bi mu ngi jàngal wàllu mbërëg suna ji tàqale wax la fil xayd ci mbërëg mbalaa boobu dañuy ñëw firi lan mooy mbërëg bi ñuy wax mbërëg bi ñuy wax mbërëg ñu ko waxee mbir la boo xamante ni dafay génn ci pëyub jigéen boo xamante ni mën naa ëmb ci aada dafa nekk loo xamante ni day génn ci koo xamante ni mën naa ëmb ci aada jigéen boo xamante ni mën naa ëmb ci aada ci pëyam ci la loolu di génnee loolu benn mën naa nekk deret comme deret bi ñu miin dégg ko deret mën naa génn ci koo xamante ni day ëmb ci aada wala mu nekk sufra sufra bi ñu ko waxee zone lay doon zone zone ndox la boo xamante ni ndox mu sew la du doon ndox mu tal waaye day jax jaxasoog deret tamit couleur bi day mel ni couleur bu jaune dégg nga loolu tamit bu génne loolu tamit mën naa génn mën naa nekk mbërëg dégg nga mën naa nekk jaune jaune wala mu nekk kudra mu nëxit moom tamit ndox la boo xam ndox boo xam nëxit lay doon ndox boo xam te ni du weex bu baax a baax waaye du ñuul kuku kuk day digg ndox boobu tamit bu xësee ba génn tamit moom tamit ba léegi mbërëg la kon mbërëg mën naa nekk deret wala mu nekk sufra wala mu nekk kudura léegi nag ci yooyu mbërëg mën naa nekk ci même même mën naa nekk tamit tariya dégg am na yeneen façon yeneen façon yi muy génn waaye ñetti façon yi ñetti ñoo si gën a siiw kon mbërëg mbërëg bi ñu ko waxee dafa nekk loo xamante ni deret lay doon boo xamante ni wala mu nekk zone zone wala mu nekk lu nëx loo xamante ni day génnee ci pëyug jigéen boo xamante ni mën naa ëmb ci aada dégg ko kon mbërëg lan mooy mbërëg ñu ngi wax dinañ ko wax mbërëg dinañ ko wax réegal jigéen dinañ ko wax mbaax dinañ ko wax réegal mbaax mbërëg su ma jur mu tur yooyu la ak yeneen tur yuñ ko baaxoo yuñ ko baaxoo di ko wax ñu lépp rek déret la boo xamante ni wala mu nekk zone zone zone boo xamante ni wala mu nekk méthode boo xamante ni day génne ci pëy jigéen boo xamante mën naa ëmb ci aada ñuy gis mbërëg ñuy gis mbërëg ci ñu xoolee seen at dañ naan juróomi façon nit lañu jigéen ñi boo leen bëggee xaaj jigéen ñi mën nga xaaj jigéen ci juróomi façon dégg nga juróomi façon yi ñu xool ñooñ ñen ak ñen la am na si ñaar yoo xamante ñoom moom mutlaqan mën nga ni ñii moom ñuy gis mbërëg mais koo xamante amagul neuf ans ku amagul ans kooku mën nañ kooku du gis mbërëg bu gisee deret deret boobu dañ naan deret boobu nekkul deretu mbërëg ak koo xamante ëppal na soixante dix ans ak ko ëppal juróom-ñaar fukki at xamante ni moom juróom ëppal na juróom-ñaar fukki jëm kaw kooku tamit moom du gis mbërëg deret bu mu gis dañ naan ah deret bii kat nekkul deretu mbërëg am na ñoo xamante ni ñoom moom jaadu na ñu gis mbërëg mais koo xamante ne mu ngi nekk si diggante juróom juróom-ñetti at diggante juróom-ñeenti at ba ba fukki ak ñetti at xamante ne fukki at la am wala fukki ak benn fukki ak ñaar ku nekk si diggante boobu noonu kooku noonu kooku dañ naan kii moom jaar na mu gis mbërëg kon moom bu gisee mbërëg dañuy dañuy laaj jigéen ñi xam mbërëg buñ ne kat lii mu gis loolu mbërëg la ñu ni kat lii kat mbërëg la buñ ne dañuy sistaka ba xam mbay woo du mbërëg ba léegi tamit islam dañuy jàpp ni loolu mbërëg la kon ki am 9 ans jëm ci 13 ans bu gisee deret deret boobu noonu dañ koy jàppee dañuy laaj jigéen ñi bu ñu nee mbërëg la wala ñu sàkkal ba xam mbërëg wala du mbërëg mbërëg la bu ñu nee du mbërëg xam ne du mbërëg bu ñu toogoon nit du mbërëg ñun ki nga xamante ne nag moom 13 ans la am jëm 5 ans jëm 50 moom am na fukki ñetti at ba ba juróom fukki at kooku moom déedéet bu mu gis da dañ naan deret mbërëg la kooku nekkuñu sax kenn bu laaj ba xam mbërëg la am du mbërëg déedéet déedéet bu mu gis moom. deretu mbërëg la mutti la xan am benn six saka la gis moom deretu mbërëg la mooy ki am fukki ñetti at ba juróom fukki at treize ans ba cinquante ans bu dee jigéen bi nga xamante ne nag moom am na juróom fukki at jëm juróom-ñaar fukki at juróom fukki at jëm juróom-ñaar fukki at kooku tamit dañuy laaj ay jigéen jigéen ñi xam mbërëg buñ nekkat lim gis mbërëg la ñu ne mbërëg la buñ ne lim gis du mbërëg ñun du mbërëg bu ñu sig sàkkale ba xam mbërëg la wala du naan kon loolu mbërëg kon bu ñu nee mbërëg la mbërëg la bu ñu mbërëg la bu ñu nee ñu dogoo du mbërëg du mbërëg mais ki am cinquante ans jëm ba soixante dix ans mook ki am neuf ans ba treize ans ñoom ñaar ñooy la mbërëg la bu ñu sig sàkkale mbërëg la buñ buñ sàkkalu ñu ni lii moom du mbërëg du mbërëg kon jigéen ñi ci wàllu gis mbërëg bu ñu xoolee si côté at dañ naan kat ñoom ñetti xaaj lañu juróomi xaaj lañu kon juróom lañu ki am ki am lu gën a néew juróom ñeenti at ak ki am lépp juróom-ñaar fukki at ñaar ñi moom du ñu gis mbërëg ki am juróom-ñeenti at ba si fukk ñetti at ak ki am juróom fukki at ba juróom-ñaar fukki at ñooñu bu ñu gisee deret dañuy laaj jigéen ñi bu ñu nee mbërëg la mbërëg la bu ñu nee bu ñu sikk sàkkalee mbërëg la bu ñu nee du mbërëg du mbërëg. kenn am fukk ak ñetti nag jëm ci juróom fukki at kooku moom deret bu mu gis mbërëg la ak nu mu mënti mel mbërëg la kon mun nañoo yem foofu incha allahu rabbi ba baneen yoon ñu soo commencé firi téere bi incha allahu rabbi jërë ngeen jëf